wallah al-imaam al-haafiz an-Nawawi rahimahullahu ta'aala mu teg ci xadis bi nga xamante ne moom moo ci tegu muy xadis numéro quatre cent quatre-vingt-trois hmm? xadis numéro quatre cent quatre-vingt-trois kon mu ne wa an Abdillahi ibni Shikhkhir bi kasri shiin wal xaa'i al-mushaddadati al-mu'jamatayn radiyallahu ta'ala anhu annahu qaala ataytu an-nabiyya sallallahu alayhi wa sallam wa huwa yaqra'u alhaakumu at-takaasur qaala yaquulu ibnu aadama maa lii maa lii wa hal laka ya ibna aadama min maalika illaa maa akalta fa afnayta aw labista fa abnayta aw tasaddaqta fa amdayt rawahu muslimun rahimahullahu taala kon al imamu alhafidu annawawiyu rahimahullahu taala muy ñëw ci hadith numéro quatre cent quatre-vingt-sept waaw quatre cent quatre-vingt-sept waaw non non quatre cent quatre-vingt-sept non non non <laughs> quatre cent quatre-vingt-trois <laughs> <laughs> 483 mu ne wa an ñeenti téeméer ak juróom ñett fukk ak ñett mu ne wa an Abdullah ibn Shikhir mu ngi koy jële sahaaba boo xam ne gisoon nañ ko muy Abdullah ibn Shikhir radiyallahu ta'ala anhu wa ardaah mu ne nii lañ koy bind nag Shikhir bi kasri shin shi bul wax sha bul wax shi wal xaa al mushaddada waaw mooy xaa bi Shikhir wa am shadda ah al mu'jamatayni yi nga xam ne ñoom dañuy am tomb waaw shikh day am tomb shiin bi xaa bi day am tomb ah radiyallahu anhu yal na borom bi daal di koy gërëm moom Seydina wa Mawlana Abdallah ibn Shikhkhir radiyallahu anhu annahu qaala nee na nee na man de ataytu damaa annabiya yonent bi alayhi salaatu wassalaam nee na bi nga xam ne ci laa ko dikkal nag xaalam lii laa ko fekke muy def wa huwa ta moom xaalam yaqra'u mu nga doon jàng alhaakumu takaasur nee na maa ngi fekk yonent bi alayhi salaatu wassalaam di jàng saar boobu di alhaakumu takaasur alhaakumu takaasur mooy alhaakumu daal dina leen fëkk daal dina leen préoccupé attakasuru li nga xamante ne mooy njëkkalante ci wàllu am ami aminu àddina am amu àddina yéena ngi koy njëkkalante allahu akbar waaw <laughs> mu ne loolu laa ko dégg moom yonent bi alayhi salaatu salaam di jàng keroog waaw nee xaala bu teg ci ne yaqulu ibnu aadam mu ne yonent bi alayhi salaatu salaam nee na doomu aadama bi de eh, day nekk di wax naan maali maali naan maali sama alal maali ay way sama alal sama alal sama alal <laughs> waaw mu ne ko waxal la ka yab na adam moo yow doomu adama bi ndax amoo ndax nekkul ndax amoo tamu ñeel la dongu hein min maalika ci sa alal illaa lu dul maa akalta li nga lekk faaf nay ta jeexal ko aw labista walla nga sol la nga xam ne moom nga sol fa afnayta nga daal di koy ràppal aw wala boog la nga xamante ne ni labista ah, la nga xam ne da nga koo sol kon fa ab layta aw mooy ñaareel bi ma akalta fa afnayta mooy la nga lekk mu jeex mu rees jeex yow sa alal ji lool nga ci am aw wala boog mooy wa ak la nga xam ne labista da nga koo sol ca la nga xam ne yow ci sa alal mooy lu ñuy sol la lële mooy lu ñuy lekk lii lu ñuy sol léegi nag ba nga ko defee lu des fa ab layta mu far bu yàggee ràpp aw tasaddaqta mooy ak la nga xamante ne nii te sa alal da nga koo saraxe def ko ci yoonu yàlla nag fa am bayta nga wéyal ko mu lay xaar sa ëllëg mu ne xadiis nii rawaahu solo na ko muslimun muy al imaamu muslim rahmatullahi alayhi léegi nag laaj bi mooy est moom kese moo ko solo ñu ne la déedéet bii de al imam sëriñam al imam ahmad ibn muhammad ibn hanbal solo na ko naka noonu al imam tirmidhi naka noonu al imam ahmad ibn shu'ayb an hmm? mooy al imaam an-Nasaa'i léegi nag ñu war a seet naka la ko imaamu muslim daal di solo al imaamu muslim rahimahullahu ta'aala mu ngi ko indi ci kitaabu zuhdi wa raqaa'iq mu ne haddathanaa Haddaab ibn Xaalid Abul Husayn Muslim ibn al-Hajjaaj mu ne nettali nañu Haddaab ibn Xaalid di Hudba woon nañu Haddaab mooy Hudba benn la Hudba ibn Xaalid ibn al-Aswad wala nga ne Haddaab ibn Xaalid ibn al-Aswad ibn Hudba al-Qaysi ath-Thawbaani Abu Xaalid al-Basri rahimahullahu ta'ala qala haddathana Hammam mu nekk Abdullah mu nekk ñu nettali mooy Hammam di Hammam ibn Yahya ibn Dinar rahimahullahu ta'ala al-Basri rahimahullahu ta'ala qala mu ne haddathana Qatadatu mu nekk ñu nettali mooy Qatada di Qatada ibn Di'ama ibn Qatada as-Sadusi al-Basri Abu al-Khattab rahimahullahu ta'ala an Mutarris moo ko jëlee ci Mutarrif di Mutarrif ibn Abdillah ibn Shikhir ah, rahimahullah moom an abiihi moo ko jëlee ci baayam di Abdallah ibn Shikhir ibn Awf ibn Ka'b ibn Waqdan rahimahullah radiyallahu anhu al-Basri taalibe la woon ci Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam annahu qaala ataytu an-nabiyya sallallahu alayhi wa sallam wa huwa yaqra'u alhaakumu at-takaathur qaala yaqulu ibnu aadama maa lii maa lii qaala wa hal laka ya ibna aadama min maalika illaa maa akalta fa afnayta aw labista fa aflayta aw tasaddaqta fa amdayta voilà noonee la ko al imaamu noonee la ko al imaamu muslim daal di solowee kon mu ngi nii imaamu Nawawi mu ne rawaahu muslim kon xadiis bii nii <laughs> Allahu akbar Allahu akbar kon imaamu euh, euh, Seydina Abda euh, Abdallah ibn Shikhir nee na dama dëkkal yonent bi alayhi salaatu salaam fekk ko muy jàng waaw muy jàng laay bi kon ginnaaw bi nga xam ne ci la gis li nga xam ne mooy taxriij bi hmm? laaj bi mooy waaw ana ba lëkkaale la am. dañ naan la lëkkaaleem ak suñu bunt bii di wax ci ngëneelu dëddu àddina mooy yow doomu bi mi nga xam ne alal lu la ci yàlla jox la mu la jox ci ay biens ci ay matériel xamal ne yow amoo ci lu dut lii ñetti mbir yi nga ci am léegi nag bu dee yàllaa la tax a jóg yaay seet ban nga ciy ëppal ban ngay mètre l'accent mooy doomu aadama day toog rek di woote waaye sama alal sama alal waaw mu ko yow xanaa xamoo ne yow doomu aadama bi amoo ci sa alal lu dut lii mooy loo ko dajale dajale dajale njariñ gan ciy am yëpp yii la waaw te nag nga njariñ la duy des ah wala njariñ la yoo xamante ne nii du des ndax kat ma indakum yanfad wa ma inda baaq la borom bi wax maa indakum yanfad borom bi nee na maa indakum gis nga li nekk fi yéen yanfad day jeex waaw day jeex wa maa inda allahi baaq waaye la ne fa yàlla baaq mooy def wala najziyanna alladina sabaru ajrahum bi ahsani ma kaanu ya'maluun waaw te nag kël séef nañoo fay alladina sabaru ñi nga xam ne ñoo muñ ba teg seen bopp yar seen bakkan ca la nga xam ne mooy lay des te ne fa yàlla loolu yitteel leen ñoo ñee tëlféef naa leen a fay te dinaa leen fay wat naa ne dinaa leen fay ajrahum dinaa leen matal seenu pay bi ahsani te la gën taaru maa kaanu ya'malun lañ doon jëf waaw ndax kat man amila salihan min dhakarin aw untha wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan tayyibatan walanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kaanu ya'maluun ndax képp ku jëf lu baax moo xam góor nga walla jigéen waaye à condition nga nekk way gëm yàlla ndax loolu la yàllay nangu jëf bu tukkee ci ku gëm yàlla la yàlla nangu bu tukkee wee ci ku gëmul yàlla yàlla du ko nangu waxul woon ne waqad dañuy dajale maa maa ah? amilu min amal fa ja'alnaahu haba'an mansuura waaw lañ jëf yëpp laay dajale def ko benn pënd boo xamante ne nii ngelaw li ñëw ëpp ko mu wasaaroo waaw kon nag képp ku jëf lu rafet moo xam góor nga wala jigéen waaye condition nga nekk way ngëm yàlla na nuhiyannahu hayatan tayyiba waat naa ne dinaa ko dundal dinaa ko teg ci dund koo xam ne gu teey la muy dund gii nga xamante àddina nag la koy commencer lëkkale ko dund ga nga xam ne moom moo gën a des wala al-aaxiratu xayrun wa abqa moo gën te mooy la gën a des wala najziyannahum te wat naa ne xel siif naa leen a fay keroog ajrahum seen pay bi ahsani ma kaanu ya'maluun ci li gën a rafet lañ doon jëf kon nag ma indakum yanfad wa ma inda allahi baaq léegi nag comme que xam nga noonu la demee yow doomu aadama bi léegi seetal yii la borom bi yonent may saat saam ne yow sa alal di nekk di di rey nit ñi ak wala sama alal yi sama alal yi bé bié bwé bébi yow loolu li nga ci ama ah. mu ne premier xoolal bu doon ay milliards nga yor <laughs> añ mu jotee <laughs> yaay sa am naa yaay choisir <laughs> xam nga yaay choisir choisir seetal ci palaay yu la neex nga ne moom ngay añe gis nga boo ko lekkee sa alal jooj li muy bari bari xamal ne loolu nga ci am bis boobu en tout cas jamono ji ngay lekk loolu nga ci am te loolu da nga koo lekk faas nayta nga daal di koy jeexal <laughs> mu delluwaat ci suuf aw wala boog sa alal nga labis sa mooy wax la nga xam ne da koy sol ci sa alal la nga ciy utloo sol te boo ko solee bu yàggee fa ab layta nga ràppal ko ñaar yooyu gis nga bànneexu biir ak lu lay suturlaal waaye aw mooy wax ak la nga xam ne sa alal tasaddaqta da koo joxe ci yoonu yàlla saraxe joxe zakat chantier yàlla yi taxaw nga def ci gis nit ñi nga xamante ne nii ñoo aajowoo te soxlool soxlawoo nga jox leen te yàlla tax waaw dimbali say mbokk nit say mbokk jullit ndax ci alal ji la yàlla jox loolu nag boo ko defee te yàlla tax fa am bayte wayal nga ko mooy mbir la boo xamante ne nii avance nga ko def nga ko ci sa yoonu yàlla te nag borom bi wax na la sànk mel na gis nga nag aaya boobu moom la xadis bii di firi maa indakum yanfad waaw gis nga la na fa yéen day jeex mooy la nga lekk day jeex aw jeexut wallahi day jeex waaye la nga xam ne moom nga sol day jeex sa yére yi gis nga nit ki même buy dem xam nga yonent bay saa saa waxoon na la nit ki bu génnee àddina ñett a koy topp ñaari dëpp benn bi def <laughs> ahluhu ay ñoñam en général waaye wa maaluhu alalam mooy bu dee jaam ya ko day daamoon ay jaam yu ànd ak moom it du ñu dugg ca bàmmeel ba waaye yéreem ba nga xamante ne moom lay jëndee ci yaramam ca ca ngir ci kiiwam ah yére bañ jënd ngir sànge ko walla wala mbalaan ba wala perkaal ba loolu day dem waaye du des pour sax yi la ak yooyu waaw waaye lan ñooy yëpp dañuy dëpp kan mooy des amalo jëfam kon nag moo tax mu ne aw tasaddaqta tasaddaqta loolu jëf la loo defar ngir yàlla waaw man jaa bil hasanati falahu ashru amsaaliha borom bi ne la ku fi ënd lu baax yawmal qiyaam di nga am fukk minimum fukk yu baax kon nag maa indakum yanfad wallahi la ne fa yéen yéen nit ñi yan faddu day jeex day faddu waaw waaw Allahu akbar kon nag attention <laughs> jarul puukarewu sama alal ji sama alal ji voilà ñu lay bind fops fops fops fops <laughs> fa ñuy bind boroom alal yu bari ngay ngandal aka bondee ka kiiwa ka jaayi mbir te xamoo ne yow lii rek nga ci am léegi nag yéemu naa ci ki nga xamante ne nii bu mujj bi defu ci dara mooy aw tasaddaqta fa am dayta defu ci dara moom daal plaisir u pëyam ak biiram ak yaramam jeex na alalam yépp lool la kooku mooy ki kuttus dëgg-dëgg allahu akbar ndax kat la nga ci borom bi mu ko ci yoonu yàlla xamal ne du rëcc du naax saay ndax borom bi ko man dal ladhi yuqridu allaha qardan hasana waaw allahu akbar bi nee man dal ladhi ana kan mooy ki nga xamante ne ni yuqridu allah moo pare <laughs> ngir lebal borom bi tabaaraka wa taala qardan hasana boo ko defee fa yudaa'ifahu lahu ad'afan kasiira waaw <laughs> borom bi nee na dinaa la ko xel see fa fulandi fulandi yu bare bare bare bare bare bare bare bare allah <laughs> kon nag loolu la ah. man dal ladhi yuqridu allah laaha qardan hasana kon la nga xam ne moom moo tax yonent bi sallallahu alayhi wasallam nag wax ñu lool nit ki nag mooy seet waaw man dha alladhi yuqridu allaha qardan hasanan fa yudaa'ifahu lahu wa lahu ajrun karim ana kat mooy ki nga xam ne nag pare ga yow boroom alal gi du changé boo def lu baax rek ngay ut mu ngi jarul di puukarewu sama alal sama alal maali maali waaw te ñooñ ñooy ñi nga xam ne moom la boroom wax ne alhaakumu takaasur moom la fekk yeneen ma lay saa saam di jàng li leen fëkk daal mooy njëkkalante njëkkalante moo tax ñu fiy puugalante naan maali maali maali ñu naan diwa fi ëpp alal diw moo fi ëppali nangam ak nangam moo fi gën a baaxi nangam yeneen tubaab yi saa saa am na dafa la attention de fa alal ji lu muy bari bari bari ñett yi nga ci am li nga lekk fa af nayka nga jeexal ko reesal ko aw labista wala nga sol ko nit ñi naan ay way diw diw diw diw diw daal la du hadin azim comme lañ doon wax qaaruna waaw xam nga loolu la ko gaa yi doon wax mu nekk ci kaw suuf di yàq rek gaa yi nga xamante ne nii gëmuñu seen boroom tabaaraka wa taala te xamuñ loolu ñu nekk di ko di ko di ko ñee waaw di ko ñee waaw xamuñu mooy nit ñi nga xamante ne ñoom li ñuy xool yépp mooy liy biti rek ah. Qaaruuna mii de waay lay talanaa waay waay ak a neexoon waay <laughs> ñu amoon comme li nga xamante ne nii yaa lay talanaa misla maa utiya Qaaruuna innahu lazuu hazzin aziima <laughs> waaw qaala allaziina yuriiduuna al-hayaata ad-dunyaa boo tax ñoom comme que moom la ñuy rëbb waaw man kaana yuriidu harsa ad-dunyaa ki nga xam ne moom mbayum àddina la bëgg moo tax bët yooyu rek la ñuy xool. gisoon nañ ko fan yee taxawoon <laughs> ku nekk liggéey rëbb waaw kullu hizbin bima ladayhim farihun <laughs> ñi nga xam ne dañoo bëgg dunduk àddina gu doya di gii lan lañ yaa layta lanaa buñ ma a gis Qaaruun a génn waaw fii ziinati ah ca taaram baak yéri yaag convoi yaag affaire ya war waay yu garaaw yaag ya ko dar ñu naan yàlla italanaa waay waay aka ñoo neew aka neexoon waay ñu amoon misla lu mel ni maa utiya xaaruunu li ñu jox xaaruuna mi inna wu xaaruuna xaaruuna benn waay la woon comme li wax inna xaaruuna kaana min qawmi Muusa fa bagaa benn waay la woon boo xam ne ci waa kër Seydina Muusa alayhi salaam la bokkoon mu beew seen kaw borom bee ko joxoon alal ju bari mu beew waaw bu ma soon a génn nag ña nga xam ne mbiri àddinaa leen neex ñu naan aka waay aka moo neex aka aka ñoo mëwatoon bëggoon borom bi jox ñu ñu jox ñu comme ni ñu jox moom de la du hazin azim borom cër bu kii borom bi tëbbal na ko ci ndabam yu ngand yi waaw ñoo loolu wax solaay borom bi <laughs> waaw kantaa lan lañ doon fa qaala alladhina utul ilma waylakum thawabullahi khayrun liman amana wa amila salihan <laughs> nga xam ne ñooy borom xam-xam ya mooy ñi nga xam ne ñoom yàllaa leen tax a jóg te xam nañ ne looloo am solo waaw mooy ñoom xam nañ ne li am solo ci alalu nit ki mooy ma tasaddaqta ma tasaddaqa fa amda waaw ma tasaddaqa al mar'u wa fa amda waaw aw ma tasaddaqta anta ya rajul fa amdayt li nga xam ne moom nga euh, joxe saraxe ko def ko ci yoonu yàlla wéyal ko loo xam ne ngir ëllëg mu nekk zu zaxira zuxru ak ndëxanteef boo xam ne ëllëg dina la jariñ ñooñu nag ñu ne leen waylakum te ñooñ ñooñu am xam-xam ñu bari nag fii rek ñoom lañuy ñuy jàpp ne wéruñu à la limite sax dañ leen na da ngeen a da a soxore waaju rek da ngeen a soxore waaji quoi ci bu ñu amul rek mel nii quoi alors que wax nañ dëgg ñu ne leen waylakum yée yéen lu ngeen def nii tos ko ñeen leen mukk bu leen jàpp naan yal na ngeen am li Qaaruun am loolu moo ëpp solo sawaabullahi payut yàlla yoolu yàlla xayrun moo gën li man wa amila saalihan te ngëmam googu mu ci jëfaale jëf yu baax waaye loolu wa maa yulaqaaha illa saabirun kenn du dajeek moom te kenn du xam lool di ko dund lu dul mu ñaakoon yi waaw moo tax leen àtte fa xasafnaa bihi wa bidaarihi al-ard <laughs> borom bi bàyyi ba Qaaruna benn bés mu génn di ponkal ponkal loog ak affaire am yeeg alalam ju bari yeeg di ngir toj xolu nit ñu ñàkk ni di rëy rëylu yata baxtar borom bi nee na ma rëngi rëngee tremblement de terre laa def këram ga laa waddal ci kawam ak alalam ji yépp waaw ñu pëtëx ci biir waaw te keroog ba muy ba ñuy pëtëx di suux di alku fa ma kaana lahu min fi'atin yansurunahu min dunillah wa ma kaana min al-muntasir amul benn mbooloo boo xamante ne nii keroog taxaw na ngir dimbali Qaaruuna ci mbugal mi ko borom bi ci teg alak alalam ji moom ak alalam waaw te bokkul ci ñu ñu doon dimbali keroog léegi nag nit balaa xam musiba xew waaw ñu bari bala ñoo xam dégg li ñu njàngale yi leen boroom xam-xam yi dono yonent yàlla bi saa saa bi wax bala ñu koo xam lu bari malheureusement mooy fokk musiba xew waaw fokk fokk fokk fokk musiba xew fokk musiba xew waaw moo tax keroog lañ la def suñu boroom ne wa asbaha alladhina tamannaw makanahu bil amsi yaqulun way ka anna allaha yabsutu ar-rizqa liman yasha'u min ibadihi wa yaqdir lawlaa an manna allahu alaynaa laxasafa binaa way ka annahu laa yuflihu alkaafiruun ñu commencé nag bañ gisee yii dégg Qaaruun nañu ko dal musi ñëpp ñëw di xool xam nga rek bu musiba yi xewee pale Qaaruun du wadd ci kaw alal ñëpp rot Qaaruun ne plus là il est sous moom mi doon balbal lu sur terre il est maintenant sous terre avec ses biens waaw mi doon balbal lu ci kaw suuf léegi mu ngi ci biir suuf ak alalam jam doon balbal loo ñun ñu ñëw nag di xool naan ah. wa asbaha mu mujj ña nga xam ne ñoo doon mëbët am la mu amoon nekkoon bërëbam démb mooy ña nga xam ne yuriduna al hayata ad-dunya ñoom ñoo bëgg àddina gu doye kii da ñàkk solo lan lañ doon waay daal mooy tàllal wërsëg ku ko soob ci jaamam yi waaye di ko këcc di ko ñëpp di ko bañ jox ku ko soob tay mu ñu defaloon mu defal Qaaruuna konoon te kon li ko dalal ñuy dal parce que ñoom ni Qaaruuna doon dunde alalam ci ñoom noonu lañ bëggoon di dunde mooy di di parade di di di wane woog di puukarew ndekete yoo weddikatu suulaakoonu gëf yi borom bi jox alal ngir ñu sant ko ci ñu ko ciy mooy ñooñu ndeke duñ texe suñu borom nag wax joxe dernier mot bi tilka daarul aaxira naj'aluha lilladina la yuriduna 'uluwwan fil ardi wala fasada wala 'aqibatu lil muttaqin ne tilka mu ngi noonu ad daarul aaxira kërug al ngoom nag naj'aluha ñoo koy def lillazina la yuriduna 'uluwan fil ard wala fasada ñi nga xamante ne ni bëgguñu bëgguñu li nga xamante ne mooy ak rëy rëyloom yàq-yàq ak yàq ñoom laay may bés bee bésub alaaxira pour ñu wàcc seen bopp la ñii rëy rëylu yépp bu ñu fa am dara wala aqibatu te mujjanteelu mbir yi lil muttaqiina ñeel na ñi nga xamante ne nii ñoom ñoo ragal seen borom tabaaraka wa taala kon affaire baa bopp ñi xam li leen ëppal solo mooy li nga xamante ne nii mooy ma tasaddaqta fa am bayta ci muus nag ñett yi du yow la ngay lekk muy rees wala la ngay sol muy rab doo ko jënd la nga xamante ne moom ngay avance ngir sa alaaxira loo xam ne loo fa deful woon doo ko fa fekk ndax kat al mawtu yati baghta wal qabru sunduqul amal dee buy ñëw day bett de te nag bàmmeel mooy kees dañuy def say jëf loo def fa lañ koy sotti boo faatoo ñu jël dugal la ko lu ëpp doole foofale lu baax li nga nekk ci lu baax bu dee lu bon li lu bon kon nag nit ñi kon yonent waaye saa saa dañu poussé gis nga àddina bi lekk ak naan ak sol ak plaisir yi bànneex yi yi nga xam ne day jeex daa joxe yi mais yépp li nga xam ne lépp éphémère bu mu dox seen digganteeg li nga xam ne mooy des mooy yépp àddina c'est éphémère dara du fa des xam nga lenn mooy des pour doomu aadama bi mooy jëfam te la rek sallallahu alayhi wa sallam wax léegi ne bu nit ci faatoo li koy topp lépp ñett yi koy topp benn des mooy la jëf jiital ko mu jiitu la sa àllaaxira loolu mooy des waaw aw tasaddaq fa am doy te nag na nga fexe jëf joojee nga garder ko parce que boo ko jëfee yàq ko ci gannaaw moo ko deful woon daraay yàq ko ngis ngistal déggtal xeebaate waaw te aaya bi suñu boroom doon yonent may saasaam doon jàng alhaakumu takaasur moom la Seydina Abdallah ibn Shakhir fekk alhaakumu takaasur waaw yéen daal li leen fukk préoccupé leen mooy ak takaasur mooy li nga xamante ne ni mooy ëppalante kon ak takaasur loolu yéen ñi nga xamante ne àddinaay seen affaire lii moo leen lii lañuy ñuy njëkkante yow nag jullit bi bul mel ni ñoom te nga xam ni lii mooy réalité bi bu la yàlla dénkee alal lii nga ci am kon nag boo fi jaamul yàlla ci fa alal bi na la leer ne alal ja lañ ci am mooy la nga lekk mu rees la nga sol mu rab li ci des mooy la nga xamante ne nii pour ñu lay miraas waaw li war a sa dikk waaw waaw da dajale alal joo xamante ne nii <laughs> boo moytuwul ca biiram ngay dee mais doo ko jariñoo waaw da ngay ci biir mais doo ko jariñoo te loolu nag amul solo moo tax loolu lu jara ja lu lu lu jara bàyyi xel la li yonent bi alayhi salaatu wassalaam di wax nii allahu akbar bul mel ni duudul qazzi waaw mukk waaw bul mel ni duudul qazzi man yajma'u duuna waaw te nga xamante ne nii comme weeru bu sa baali boobee gisoon nañ ko fan yee waaw nga xamante ne nii waa ji dajale àddina di dajale mattum àddina moo kookoo yem ala mithlu duudil qazzi man yajma'u duna wali duudi fii mansuujihi la tabuubu waaw waaw wallah bul mel noonu nga xam ne day kañ day di sonn di dajale di ràbb di ñaw di defar di tabax di bâtir mais bu paree ca la mu tabax la mu dajale ca biir lay faatu fa lay alko Allahu akbar kon nag loolu lu am am solo la kon alal yi lu ñu yàlla dénk lu ma man di toll nañ xam ne lii la te kon nag bu boobaa fi ngay teg priorité mooy la nga xam ne maa am bayit la ngay wëyal ca sa borom mu dencal la ko foofee waaw kon nag xadiis baa goog waaw nañ ne eh, dafa am solo sëriñ bi nitu yàlla bu ñu ñëwee boroom xam-xam taalibe bu ñëwee fekk ko mu nekk ci li nga xam ne mooy li am solo gis nga Seydina Abdallah ibn Shikhkhir rek damaa ñëw fekk Yonent bi alayhi salaam <laughs> xaalam muy jàngal haakumu takaasur mais sëriñ boo xam ne boo ko déggee moom la ci làmmiñam boo wax hadis accident la loolu moom aarun wa naar kooku matul li mu doon waaw nde matul li doon waaw rarement foo ko fekk ay affaire ay ay ay wala kese waaw le marxisme léninisme ak la ñàngam ak wala xam nga temps yooyu sax ñoom nangam moom te moom lañ nee nañ moom lañ yaakaar ci xam-xamu diine <laughs> wala iyaazu billah kon ñu yam noonu insha allahu taala bii di ñëw ñu gis hadith numéro quatre cent quatre-vingt-quatre di hadith sayna Abdallah ibn Mughaffal al-Muzani <laughs> radiyallahu taala anhu kooku moom war nga koo xam wala xamoo ko seeti ko moom it radiyallahu anhu wallahu ta'ala alam tuddoon nañ ko fi bi Seydina Al-Hasan ñoom Seydina Al-Hasan Basri naan doon ko wax naan ko mais looy def ci ci ci ci ci kii Ubaydillah ibn Ziyad mii nga xam ne bopp bi daa wéradi mu dem mu ko fay jànne <laughs> voilà kon fàttala ko ko <laughs> kii nga xamante ne loo fay def <laughs> ah